kon mu ngi tuddoon maslama ibn mukhalladin ibn saamit al ansaariyu al xazraji kon lool moo doon turam mooy maslama la tuddoon di doomi ku ñuy wax muxallad muxallad moom nag di baayam moom du woon nekkul woon saxaaba mais moom di maslama mii saxaaba la woon bu juddu ci bokk ci ñu njëkk a juddu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaay say madinatul munawwara ni ko imaam alxaafiz ibn xajar tudde ci alfath ne loolu imaam ibn abi shayba rahmatullah aleyhi moo ko solo moom maslamat ibn muxalladin muxallad boobu di ku ñuy wax as-saamit moom maslama nag bokkoon ci kojuk waa lamsaar ci kojuk xasraj alxasraji eh, moom maslama nee na wax na ci boppam ne kom ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Sa'd na ko noonu imaam ibn Asakir daal dina koy solo ci yoonu Ma'n ibn Isa bi taalibe imaam Maalik boobu jarbaatam boobu di Ma'n ibn Isa al-Qazzaazu rahmatullah alayhi Muusa ibn Ali mu jële ci Muusa ibn Ali eh, ci sanad boo xam ne bu saxiix la moom mu ne eh, maslama ci boppam di wax càllale bi àgg ba ci moom Ali boobu di Ali ibn Rabah moom mu ne dégg naa kan maslamatu bnu muxalladin mu naan aslamtu wa ana bnu arba'i siniin wa tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana bnu arba'a wa ana bnu arba'a ashara sana ah ci sanad gu wér boobu kon wax nañ dañu ko solo kon Ali ibn Rabah rahmatullah alayhi mu ne man de dégg naa Maslamat Mukhalladin radiyallahu ta'ala mu ne aslamtu man de diggu naa ci lislaam aslamtu jébbalu naa dugg ci lislaam wa ana taman Maslama ibnu arba'i sinin maa ngi amoon euh, quatre ans à l'âge de quatre ans nee moom ci la dugg ci lislaam mu ne wa tuwuffiya rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi muy génn àddina moom maslama mu ngi amoon lan arba'a ashara sana mu ngi amoon quatorze ans euh, da gis ne boo gisee lii euh, quatorze ans bu dee ne moom la amoon mooy ne kon te yonent bi aleyhi salatu wasalaam dix ans la fa def mooy kon moom juddu woon na quatre ans avant yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi ñëw kanta euh, imaam al euh, az-Zahabi moom rahmatullah alayhi moom da ko solo ci beneen ci yeneeni kàddu mu ne Ali ibn Rabah qaala Ali ibn Rabah Ali ibn Rabah dane sami'tuhu yaqul ay dégg na ma Maslamata ibn Mukhalladin radiyallahu anhu mu naan wulitu juddu naa maqdama nabi sallallahu alayhi wa sallam al madina man maa ngi juddu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégmale bi mu agsee Medina bii nii riwaaye bii nii moo dëppook waxu imaam ibn abi shayba bi imaam alxaafiz ibn xajar toxal ci alfath ne moom moom ci lamsaar yi mooy ci njëkk ko juddu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi gàddaay see mu ne man juddu naa bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak say Medinatul Munawwara wa qubida wali ashru mu ne ta bi muy génn àddina man maslama maa ngi am dix ans moom laa amoon muy maslama ibn muxalladin radiyallahu taala anhu wa arda moom nag euh, gis nañ ne kon dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ay tuur tànk lañ woon jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, ginnaaw gi moom maslama dafa nekkoon ki nga xamante ne nii eh, Seydina Muawiya ci radiyallahu anhu ci xilaafaam da ko defoon mu moo nekkoon gouverneur nekkoon njiit nga nga xam ne moo ko toogal fële ca Égypte moom moo ko toogaloon Égypte ba moo tax euh, non seulement pour moom waaye pour doom ji ginnaaw Seydina Muawiya Yazid ibn Muawiya radiyallahu taala anil jamii moom moo leen jiite moo newoon gouverneur d'Égypte euh, moo tax xadiis bu siiw boobu bu Seydina euh, Abu Ayyub al-Ansari bi rahmatullah alayhi comme ni nga xam la ko imaam al-Humaydi solo ci musnad bi euh, imaam euh, al-Xatiib al-Baghdaadi moom mu ko solo ci yoonu imaam al-Humaydi euh, rahmatullahi alayhi moom mu ne imaam al-Humaydi nekkoon sëriñu kan imaam al-Buxaari te nekkoon tamit àndandoo taalibe ci imaam al-Shaafi'i rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa sufiyaanu mu ne sufiyaan daal dina leen di nettali qaala mu ne xaddatanaa moom sufiyaan ne nettali nañu ibnu jurayjin di ibnu jurayj abdulmalik ibnu jurayj radiyallahu raxmatullah alayhima qaala moom mu ne sami'tu aba sa'din al a'la mu ne dégg naa aba sa'd al a'ma afwan al moom dafa silmaxawoon woon moo tax ñaan ko abu sa'd al ama yuhaddisu muy nettali an ata ibn abi rabah mu jële ci sayyidina ata ibn abi rabah muy nekkoon boroom xam-xamu alxaramul makki moo doon boroom xam-xamu dëkk ba makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman moo tax période aj doon am nga dégg yuuxukat bi yuuxu naan kenn du ubbee ci dëkk bi ku dul ataa jamono yooyu boroom xam-xam yi dañ fa doon ñëw di agsi nga xam ne période loolu boo xam ne dañ fa doon daje waaye dañ doon wax ne kenn du ubbee ku dul ataa ndax xam-xamam mu bari te pourtant kat moom ci mawaal yi la bokkoon du ñi nga xamante ne nii ay euh, arab de d'origine lañu wax mu ne moom dégg na kon ataa ibn abi rabah Euh, nekkoon tamit taalibe ci ñoom imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami muy wax ne xaala moom Seydina Ataa mu ne rahmatullah alayhi xaraja abu ayub ila Uqbat ibn Aamir wa huwa bi Misr yas'aluhu an hadiithin sami'ahu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa ahadun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghayruhu wa ghayru uqba mu ne abu ayyub al ansaari radiyallahu anhu moom gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna dafa génn moo tax lii lu am solo la lu xadiis bi lu boroom xam-xam yi di cité ci euh, yittegu aji sàkku xam-xam bi war a def yitte ci ut xam-xam di laxas di voyage jaral ko bu dee dafa jaral mu jóge dëkk bu sori wala jóge këram boo xam Venise lay jóge dem ba Bron ngir loolu mu jaral xam nga loolu sax soriwul waaye mu jaral la loolu rawatina ñi nga xam ne dëkk ci dëkk lañ doon jóge moo tax al-Khatib al-Baghdadi rahmatullah moom ci ar-Rihla la ko indi pour téere bi nga xam ne loolu la ciy wax laxas boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi muy dëkk yi ñu doon jóge di def ay kilomètres kilomètres jóge seeni dëkk di wër jóge daanaka dëkk bañ dëkk ba lañ fa duggati ndax di wut xam-xam ah, dañuy citer hadis bi tellement solo gi ci lool Seydina Abdallah ah, ah, di kan al-Alaki abu ayyub al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda mu ne dafa génn dem ci uqbat ibn amir di moom it saxaabi la di seydina uqba ibn amir radiyallahu taala anhu wa arda wa huwa bi misr te moom mu ngi woon misr la ne woon mais mu génn dem fa moom Seydina Abu Ayyub fan la dëkkoon Madinatul Munawwara moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daloon këram bi muy door a agsi nii Madinatul Munawwara ci première année bi bi muy door a agsi bi gàddaay këram la daloon moom mu jóge Medina dem Égypte lan moo ko fa yóbbu yasaluhu an xadithin sami'ahu min rasulullah sallallahu alayhi mu ne dafa jóge Égypte mag euh, di dem Égypte uniquement ngir benn mbir objectif dem ci Uqbat ibn Amir di mbokkam moom radiyallahu anhu ngir laaj ko xadis boo xam ne da ko dégg moom moom Seydina Abu Ayyub dégg na xadis bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye lam yabqa ahadun sami'ahu min rasulillah ghayruhu wa ghayru Uqba moom rek moom Seydina Abu Ayyub ak Seydina Uqba xadis bi mu bëgg bi mu bëgg a dem dégluwaat ko ci kële ñoom ñaar rekk ñoo des ci ñi nga xam ne nit ñi ko déggoon ci yonent bi alayhi salaatu ñépp gaañu nañ ba mu des ñoom ñaar walla mooy xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañ di jàngale amaana ba mu koy jàngale mbooloo ma fa newoon gis na ni ñépp faatu nañu ba mu des moom Seydina Abu Ayyub ak Seydina Uqbat ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mais comme que Égypte la newoon mu jóge Medina dem di ko fa fekki ngir benn xadis waaw te loo xam ne déggoon na ko kat moom mais ngir tasabbut gina leerlu est-ce que moom li mu déggoon bala muy waxal yonent bi alayhi salaatu salaam di ko nettali loo xam ne du dëgg Allahu akbar gis nga taxaful ni nga xam ne noonu lañ doon sàmmoo ngir bañ rek di wax ci diini yàlla yi loo xam ne du noonu wala loo xam ne ci ay foog naa te moom da ko dégg da ko dégg dégg na mu wax mais pour leerluwaat est-ce que li ma dégg lii la te loolu imaam Abu Darda defoon na ko radiyallahu anhu am newee Sham ñoom Alqama daal di fay ñëw di taalibe Abdullah ibn Mas'ud yooyu la jóge woon jóge euh, fële ca Kuufa bi ñëwee gis ko ci jàkka ji mu mu waxtaan mu ne ko yow foo jóge mu ne ko man Alqama laa tudd mu ne ko foo jóge mu ne ko fële Kuufa laa jóge mu ne ko ah ca sama mbokk ma boroom xam-xam bu yaatu ba wax ci moom wax yu rafet Seydina Abdullah ibn ah, Mas'ud ne ko waaw kay laaj ko ne ko yow nan ngeen di jànge saar sàngam ab saar ab saar boo xam ne moom noonu la doon jànge mais te loolu la déggee ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mais le fait fi mu nekk ñu bari bi jàng beneen njàngin mu bokkul ak boobu moom tax loolu dute ko bi mu gisee kii nag Alqama te mu jóge ci Abdullah ibn Mas'ud te moom xamoon nañ ko kan mooy Abdullah ibn Mas'ud te moom biñ defee tarjam gis nga li waxoon radiyallahu anhu ne bu ma xamoon kenn mu ne amul benn aaya benn saar benn aaya bu wàcc ci alxuraan lu dul xam naa lu tax mu wàcc kañ la wàcc ak yan condition la wàcc te bu ma xamoon ku ma gën xam ci alxuraan ñuy takk ñuy takk ay giléem di takk ay fas di ko uti di fa dem ngir jàng man du rëy mais dinaa takk sama fas dem fekk waa waaju wala sama giléem wala sama mbaam ngir jàngi ko ci ma kooku muy aalimul quraan boroom xam-xamu alxuraan ma Seydina Abu Darda ne alxama taalibeem bi na ko mais yow nan ngeen di jàngi saar boobu nan la la ko Abdallah jànge jàngal mu jàngal ko ko comme moom ni mu koy jànge mu ne waaw kay man kay nii laa ko dégg woon ci yonent bi alayhi waaye nit ñi fii ni ñuy doon jànge beneen beneen façon bi moo taxoon ba ma commencé woon ci dute gis gis nga ni ñu ni ñu sàmmoo woon ak a neexoon ñu mel noonu ñu neew yàkkamti nañ téll na rajaxoon balaa ñuy dégg dara rek balaa pare sax ñu dem commencé di nettali loolu moom mooy fléau wu jamono ji buñ la déggee nga commencé phrase rek gaaw nañu daw bind ko ci réseaux sociaux yi wala ñu dem nottali ko te kat paree ko mais kooku imaginer bu dee ki ki nga xam ne moom déggu la ba nga pare ba sa pare sa wax mooy mooy permettre lool imaginer ki ko dégg ba pare moom lan lay permettre moom allahu akbar allahul musta'an moom Seydina eh, Abu Ayyub radiyallahu taala mu daal di fay dem ngir xadiis boo xam ne ñoom ñaar rek ñi ko déggoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Abu Ayyub Seydina Abu Ayyub ak Seydina Uqba ibn Amir ñoo fi des bi nga xam ne ci la eh, foofu Misra eh, comme que Maslama ibn Mukhalladin al-Ansari moo nekkoon njiitu dëkk bi moo doon gouverneur bi mu daal di wàcc fa moom fa lamma qadima ataa manzila maslamata ibn mukhalladin Allahu akbar gis nga gis nga teggin yi bunt yi la alxuraan wax dee leen ko dikkee min abwaabiha kër yi kër yi dee leen ko dikkee wa aatul buyuuta min abwaabiha bunt yi dee leen ko dikkee di jaar ci euh, kër yi dee leen jaar ci bunt yi loolu waxoon nañ ko bu leen fekk ni mbir mi demee ngeen bëgg fee teggi kilifa gi jaar feneen di lijjanti lu loo xam ne moom ci autorité am la ngeen bëgg koo lijjanti ba pare te du ko yëg loolu waxoon nañ ci joxoon ci exemple yu bari ndax boo ñëwee par exemple ci quartier bëgg faa lijjanti loo xam ne ci autorité chef de village bi la nekk wala chef de quartier bi yow waroo ñëw di jaar ci ñeneen ngir lijjanti ko daal di dem te moom du ko yëg ndax loolu ak waaba ji ba ak rambaaj rekk lay tekki te bu ko yëgee mooy la nga doon am doo ko la nga doon ut doo ko am ko noonu kër yi tamit c'est pareil bëgg fi teggi kilifa gi bëgg a jaar ci keneen li jënti fi loo xam ne ba pare tudd ko yëg nga jàll dem sa yoon yooyu yépp ay façon nam yi malaa ko waaba ji baa jaxas moom Seydina Abdullah euh, euh, Seydina abu ayyub al ansaari radiyallahu anhu bi mu ñëwee jóge a jóge Medina ñëw misra pourtant Seydina Uqba mi mu doon bi mu soxla woon mais saxaaba la bu siiw bi mu agsee ku mu laajoon ne man kër Seydina Uqba ibn Amir lay laaj ñu joxoñ ko këram yóbbu ko fa te bés bu ñu xamee ne moom mooy abu Seydina abu ayyub gars dinañ ko teral teral boo xam ne allahu akbar waaye defu ko dafa ñëw dem kër ki nga xam ne moo fi toogal xalifa bi di maslama ibn muxallad ndax moom mooy bunt bi mooy bunt bi ci moom ngay jaar mu ñëw kon mu ñëw falamma qadima ata manzila maslama tib maslama tabn muxallad mu daal di dal kër sayyidina maslama ibn muxallad radiyallahu ta'ala wa huwa amiru misra fekk moo jiite woon misra fa axbara bii mu ñëw bi mu ko accueillir mu dal këram nettali ko li nga xam ne moo ko tax a jóg euh, moom nag mu yàkkamti daldi bi mu ko gisee mu agsi bi muy ñëw dafa dégg ne mu ngi Seydina Abu Ayyub mu ngi ñëw bi jëm si këram rek mu mu gatandu jóg fa xaraja ilayhi fa aanafahu mu daldi koy akolaat accueillir ko accueil bu baax ndax xam na kan mooy kii malgré li muy nekk ndomba tànkam gi mu yor du tax mu fàtte nag gëneelu Seyna Abu Ayyub al Ansaar yi mif ni nga xam ne boo ko ci ñi jiit dugg ci lislaam ci wàll Ansaar te moom mooy ki nga xam ne moo accueilliroon këram yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di koy génn ni mu gën a ko daal di koy accoraat summa qaala mu ne ko maa jaa bika ya aba ayyub seydna maslama radiyallahu anhu ne seydna abu ayyub ne ko lan moo la lan moo la tax a jóg yow abu ayyub lan moo la indi fii mu ne ko xadiisun sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallama lam yabqa ahadun sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ghayri wa ghayru uqba mu ne man de euh, li ma tax a jóg de maslama li ma tax a jóg mooy benn xadis boo xam ne man dama ko dégg ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam te kenn desul ci ñi ko déggoon ci moom ku dul man ak man ak Uqbat na Amir ñun daal ñoo des moo tax looloo ma tax a jóge Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñëw Misra ji Égypte gis nga Medina ak Misra ñu mu solo nga loolu yor sa war waay nga yor baa nga doxa ngir ab benn xadis benn xadis tax mu jóge Medina ñëw ba Égypte Arabie saoudite fële ca Médine ca désert yi topp lépp ñëw ba Égypte ngir benn xadiis rek benn ñun moom nga xam ne fële am na fu ñuy jàngale xadiis sax jaruñu jaraluñu jaraluñu génn waa naan non loolu foofu dafa sori lan moo tax gars yi wuñ ko fu gën a jege yow gars yi naan kaay leen wàcce kaamil wala loo xam ne lu baax la nga naan pourquoi gars yi defuñu ko fu gën a jege ngir yow sa nooflaayi bopp Allahu akbar sa nooflaayi bopp tax nga naan pourquoi gars yi defuñu ko fii non fële dafa sori non fii la ko waroon a def bu ko defee ñun ñëpp ma non yow nit doon jóge Medina c'est xalaat nga Medina ba Égypte Medina ba Égypte ngir benn xadis benn benn yow alxuraan kay jàng alxuraan nga naan ay affaire bi tey mënuñu ko woon a def fu gën a jege non fële dafa sori mais yow yow mi naan dafa sori est ce que xalaat nga ñeneen ñi nga xam ne foofa tamit ñoom foofoo leen gën a jege buñ ko naroon def yow fi nga bëgg ñoom du sori ci ñoom uniquement nga teg lépp yow ci sa ci say bànneexu bopp ak li nga xam ne daal moom nga bëgg quoi moo taxit ñun duñu xam amuñu dara dara duñu ko am dara duñu xam tous moom kay dañuy jayante rek jayante rek ka fi ne mais xam-xam li mu laaj un pour cent bi pare wuñ ngeen def ko un pour cent kenn la fi jaralul jàngi benn daray xam-xam fii pour jóge loolu ñu ñu ñu ko jaral bariwul rawatina nag ñi nga xam ne sax xam-xam bi da leen a jege ñooñu moom s'il s'en fout ñoom ñoom ñoom dañoo nekkul sax di yooyu du seen préoccupation kii moom jóge Medina te loolu loolu la Jaabir ibn Abdullah defoon xadiisul dayyaan boobu nga xam ne ci la yonente mi alei salatu doon wax naan képp koo xamante ni ak jullit du dugg àjjana ki war a jullit bi du dugg àjjana fekk bu doon ne dafa yoral ab àq yéeféer bi lu dul bala ko fay te bés bu fayee reseetul mooy dina am problème naka doon yéeféer bi it du dugg safara lu dul bu dee dafa yoreloon ay àq jullit bi lu dul dina ko fay dooru dugg safara xaris boobu Seydina Jaabir ibn Abdullah moom liñ def sax moo gën a rëyati mooy ne Madina la jóge Medina dem ba Sham Sham jënd ak jënd ak géléem uniquement ngir lool ngir benn xadiis rek xadiisul Dayyaan dafa dem dégg ko tourné waat ñu wax ko mu ne man li ma fi indi woon sant ki ko wax saxaaba bi ko wax xadiis bi ne ko dégg naa da ne dégg naa ne yow da am xadiis boo xam ne yaa ko dégg ci Yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko waaw muy xadiisu dayaat mu nettali ko ne man maa dégg yonent mi alayhi salaatu salaam wax wax xadiis bi Seydina Jaabir sant ko jël ay génnee moom waraat ñibbi Medina yeex na loolu moom ku ko defoon ren euh, suñu jamono dañ naan waa ji dafa dox nag il est nag waa ji départ na moom ba may gis ab kooba léegi masumaa gis koobu mel loolu la ñépp di wax mais moom naka lay jógee xoolal mu ngi mel ni nga ne waa ji dafa jóge Lille Lille ba Algérie ngir benn xadis kooku moom koo wax ko ne dafa dem dégg ko jëlaat avion bi ci teguwaat dem non dañ naan non c'est waaye nag sincèrement sincèrement masuma xam ne bopp bi nii la ñàkk nii la ñàkke ndox alors que xamuñ ne kooku moo leen ëpp xel bu fuuf du seen moroom sax te balañ koo xam sax de toute façon ci àddina bi dinañ ko xam ndax tuuti rek ñu gis kiy sonn ci xam-xam façon boobu bu yàggee tuuti ñu xam ne ñoom moom ak gaa yi yemuñu ndax moom boroom xam-xam ak ku xamul dara laa yastawi hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina laa ya'lamun est-ce que ñi xam ak ñi xamul dinañ yem uh-huh. Seydina Abu Ayyub moo la def mu jógee këram Medina gi mu dëkk ñëw ba Égypte ngir benn xarit kon mu ne Maslama di nekkoon gouverneur yu Égypte bi radiyallahu anhu maa ne ko man benn xadiis rek ko mu indi boo xam ne Uqba Uqba mi nekk fii ci Égypte moom ak man ñoo ko déggundoo woon ñeneen ñi ko déggundoo woon ñépp dee nañ génn nañu àddina radiyallahu anhu ah, mu ne ko sab'at man yadullini ala manzili mu ne ko man abu ayyub nag radiyallahu anhu dama bëgg yow maslama di ma lay ñaan euh, di la demander boo ma nee yónni ma yónnee ma koo xam ne wala ku ma mën a tegtal kër ba ma dem dem fa moom laa la waxoon centre pour loolu da naan foog nga ne ma manu ko woon ku mel ni Uqbatu ibn Amir radiyallahu nga foog ne saxaaba bu toll noonu nit ñi xamuñu ko woon Égypte bañ a xam mais moom xamu ko woon mais dafa ñëw jaar ci ki nga xam ne mooy gouverneur bi mooy kilifa gi mu ne ko nag léegi damay lay ñaan nga euh, te kii ñoom ñëpp ci waa Ansaar lañ bokk te euh, Abu Ayyub presque mën na nekk baayam moom bàyyi kii mais mooy ci bi ak respect bi mu ne ko dama lay ñaan koo xam ne man nga ma tegtal koo ma booleel mu tegtal ma kër hmm. bi mu ko waxee lool mu am ku mu yónni lu mu gën a kër onq ba daal di koy yëgal ne ko ah Abu Ayyub kat mu ngi ci dëkk bi de te nee na la bëgg a gis daa am benn xaris bu mu bëgg bu mu bëgg a dégg bi mu ñëwee moom it mu accueillir ko comme ni mu accueillir ni ko salamam accueillir woon radiyallahu taala anhu mu daal koy wax bi mu agsee Seydina Abu Ayyub ne ko ba dafa ñëw na ko ah mais Abu Ayyub lan moo la indi fii mu ne ko man daal xadiis boo xam ne maag yow rekk ko fi dégg ne ko déggoon ñëpp génn nañu àddina maag yow a ci des mu ne ko loolu daal laa ñëw ngir déglu si ko mu ne ko naam Uqba ne ko waawoo sami'tu man dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man Uqba maa dégg te ba ma koy dégg yow Abu Ayyub yaa nga foofu maa dégg yonent bi alayhi salaatu wa ne man satara mu'minan fi dunya ala xizya satarahu llahu yawmal qiyaama bi mu waxee lool Seydina Abu Ayyub ne ko sadaq te wax nga dëgg mu ne ko man maa dégg man Uqbatu ibn Amir radiyallahu anhu maa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam képp koo xam ne dafa suturaal borom ku gëm yàlla képp ku suturaal ab jullit fii ci àddina mu nekk ci gàcce gi suturaal mu ne kooku yow mal xiyaam buur yàlla dina ko suturaal xam nga fii moom léegi surtout les non moom addina bi moom sutura moom zéro moom moom a sutura moom. gis nga gars yi ñoo dàqa nettali AFP yàkkamti nañ dara lu xew lu xew lu xew Koumpentoum moom balaa ngoon mu fanaan saint Saint-Pétersbourg hmm. balaa ngoon gars yi transmettre nga gis réseaux sociaux yëpp di ko waxtaane mooy ne léegi sutura moo amatul wala diw nit koo xamante ne nii ku baax la tarxiis def benn bàkkaar kenn gis ko acca fu nekk nag mu ra mu ra mu mu tasaare ndax la manque de sutura te gis nga waa jooju yàlla dina ko toroxal moom kooku moom yàlla dina ko weer comme ni mu weere nit ñi moo tax bokk na nag ci ñi gën a dàq lool ci suñ jamono mooy journaliste yi li ëpp ci ñoom ñoom xa ñoom moom sutura zéro booy wax ñu naan transparence so non affaire bi déontologie non transparence fii daal moom yàkkamti nañ mooy nit ñoo xam ne amuñu néegu biir booy wax ñu naan dañuy denc suñuy source source yi rek de ñu loolooy seen néegu biir mais tas famille wax ci nit lu bon ñoom moom xam nga ñoo xam ne ay diwaleen di ay ay ay ay f jóobaleen di nettali kooku imaginer bu dee moom moo gis mbir mi wala moo ko fekke kooku nga xam ne dina la suturaal te loolu li ci nekk sax ci journaliste européen yi ëpp loolu fekk ci suñuy journaliste yi ndax fii bari na information yoo xam ne tugal gii dañ ciy dëgg bal bu xamee ne intérêt général la kenn du ko wax te pourtant gars dañ koy xam nga bàyyi ba affaire bi weesu ñu koy tudd ñu ne ñoom yoroon nañ affaire bi mais mais loolu daa man a am seen seen duñ dëkk man lu nekk te booy wax kuñ ci yóbbu justice ñu naan way gars yi ay cabale contre les journalistes ay ñoom dañ liberté de la presse xoolal ma moo tax sutura daanaka sutura moom suul nañu ko almeeru sutura boo demee ñu ngi ko moom tablo ba sax riir na bàmmeelu sutura kenn gi ko yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam Seydina Uqba ne man maa ko dégg mu ne man satara mu'minan ala xizya képp koo xam ne dafa e, suturaal fii ci àddina fi dunya mu'minan fi dunya ab jullit way ngëm ci àddina bi ci loo xam ne gàcce la kooku buur yàlla dina ko suturaal yow mal xiyaam léegi nag nit ki yaay xool yow daal yaay xool bu dee ne sa tentative de mën a nettalee ak tamit jaay ne maa ko njëkk a wax ak sub bi maa ko njëkk génne loolu moo di gënal ak defal te wallaay boo ko defee buur yàlla dina la gàcceel ci àddina bi benn jour te bu allaaxiraa di nga xam léegi nag bu dee ne nag da ngaa bëgg yàlla suturaal la mooy da ngay suturaal julli voilà léegi bi mu waxee loolu ne man loolu laa dégg ah man wax ba ne loolu laa dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax Seydina Abu Ayyub ne ko sadaqta wax nga dëgg de léegi nga foog ne lu mu fa teg toog di acër ana attaaya yeeg nañ ma berdeel déedéet su man sarafa ginnaaw gi mu daal di dem war war waayam daal di dem ñibbiwaat Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam mooy li ma wax sànq comme ku jóge Lille dem ba Algérie ngir benn xadiis ñu wax la ko nga jëlaat si kii demaat même chose la def jëlaat war waayam fanaanu fa yendu fa defu fa dara ñibbi Euh, Seydina Maslama radiyallahu anhu entre temps moom mu ngi ko doon utal kado bu mu ko jox mu ñëw di ko utal utal ko kado bi ba ñëw fekk ñu ne ko ñu ne ko non Abu Ayyub dem na de mu ne dal ñu ne ko dem na yoonam de moom daal xadiis boobu la dégg dem na yoonam mu ne gaa yi ne ne topp leen ko topp leen ko gaa yi topp ko ba al Arish Égypte kaw mooy euh, côté Sinaï bi Arish foofu noonu fa la ko fa la ko waaj yi indi kado bi fa ko dabe daal di koy jox ne ko lii maslama ibnu Muxallad di gouverneuru dëkk bi de moo la doon jox kado bi fekk nga dem kooku mooy maslama ibnu Muxalladin noonu la doon doxale bi mu nekkee gouverneur foofu la ca Égypte radiyallahu taala anhu wa imaam Mujaahid radiyallahu taala anhu nee na Euh, sallaytu xalfa maslamata ibn muxalladin fa qaraa suurata albaqara famaa taraka waawan wala alifan imaam euh, euh, mujaahid ibn jabr di taalibe abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma te moom lañ xamee tafsir rek tafsir ak xam-xamu xadiis ak yépp ay imaam la ci imaam mujaahid rahmatullah alayhi mu ne man bi julli naa ci ginnaaw maslamat ibn muxallad mu jiite ma fa qaraa suuratul baqara mu tari suuratul baqara la ci la tari nee na famaa taraka waawan wala alifan waaye bàyyiwu ci benn waaw mooy amul liñ naan fifteen juumu ci benn benn benn baat loolu nga gis gis nga njiit yi njiit yi jamono yooyu waaye njiit yooyu ñooy ñan njiit njiit yooyu la yonenti maa lay saar saam yar xam nga ne moo su ñooñu njiit yi dee yi nga xam ne ñoom ñu na yem rek xamuñ dara dara bu fi kenn ñëw nag di leen dugg ko wax mooy ne liñ leen di wax yow saa bi nga war a wax sa bopp mooy xamoo dara daanaka bon ñu bari sax ñun ci suñu biir kuñ ciy wóolu mu jiite la sax bariwul tisbaar ak tàkkusaan rek lañuy ñuy jiite lañ mën a jiite timis gaa yi baax ndax timis moom saa yi dangay wax ci kaw te après c'est pas sûr mooy gis nga le fait que ay liñ doon ndomba tànk liñ doon am teew deewul woon ay boroom xam-xam lañ doon doon fii ñun bu ñu gis ñun moom jiit bu fi tari baqara moom gaa yi dañ naan fuuwe gaa yi dañuy jàpp ne kii du nit non waa ji du nit waxuma la baqara sax wadduha mu jub rek njiit gu la ko bu fi tarif fii gaa yi jàpp ne non wuu sawaay jinne la non sawaay sawaay bokk ci ni dégg na ko muy tari wadduha quoi mel ni loolu loolu loolu lu bizarre la war a doon mel ni loolu lu bizarre la war a doon ñii nag noonu lañ mel moom nag Sayyidna Maslamatu ibn Mukhallad mu ngi génn àddina l'an 62 Euh, ci weeru dina qinda àddina fan Iskandariya muy Alexandrie bu Égypte foofu la génne àddina ci l'an 62 moom Seydina Maslamat ibn Mukhalladin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa mathwaahu